gisoon nañ ne alayhi salaatu wassalaam génn na min min madina te yéenéem nekkul woon dem Makka ngir xare ji waaye ngir umra te gisoon nañ loolu di ko waral mooy gént ga nga xam ne moom la géntoon mu dal di koy wax arab yi wax ko jullitu medina yi minal muhaajiriina wal ansaar yëgalaale ko arab yi ne leen day dem makka ngir mu'tamira ngir mu dem makka daldi def umra waaye lu bari ci arab yi ñëwuñu ñenn ñi di joxe ay ngànt ne shaghalatna amwaaluna wa ahluna kon nag fastaghfir lana ne ñoom seen alal yeeg seen doom yi lañ xamul luñ leen di def bu ñu demee di umra ji seen ginnaaw loolu daal mooy mbir mi kon nag fastaghfir na nag ñu jéggal rek yow alayhi salaatu wassalaam ñu toog suñu boroom gisoon nañ ci suuratul fatxi liñ ci waxoon min al aaraab shagalatnaa wa ahlunaa fastaghfir lanaa yaquuluuna bi alsinatihim maa fi quluubihim qul faman yamliku lakum min allahi darran aw araada in araada bikum darran aw araada bikum nafaa bal kaana allahu bima taamaluuna xabiira bal danantum an lan yanqaliba rasuulu walmuminuuna ila ahlihim abada wa zuyyina dalika fi quluubikum wa danantum danna as-sawi wa kuntum qawman buuraa gisoon nañ aaya boobu moo wàccoon ci ñi nga xamante ne ñooy dellu ginnaawu arab yooyu ne woon duñu ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax kan mbir mi si risqué nag ndax ñoom waxuñu dëgg-dëgg li tax demuñu comme ni ko alxuraan waxe ne ñoom li am ba des mooy ñoom dañoo njortu njortu gu xaw a niroog yaqiin fa ñoom an lan yanqaliba ar mu'minuuna ilaa ahlihim abada këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak jullit ñii duñu dellu mukk mukk dootuñu bu ñu demee Makka mooy signé nañ seen acte de mort ndax waa Makka liñ leen fi waajal way way waa Makka ñaata yoon nañu waajal seen bopp ngir dal ci seen kaw bu bi ci mujj mooy al ahzaab bii ñëw fi sie assiégé leen ay vingt-cinq jours ñu dem ànd ak mer wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaydhihim lam yanaalu xayra mer le fait ñu yàgg fi te amul liñ bëggoon léegi nga dem ci ñooñu naan danga fay dem xarew taxulaa jóg waaye nga ne dangay umra ji te armée yi ngay génne mooy arme arme yi nga xam ne mooy kuy voyage yi di yor ndax buñ la karee ci ci àll bi waaye du pour xare ngir défendre sa bopp kese la ñoom ñu ne duñu dem moo tax ñu yaakaaroon ne ñoom duñu dellu mukk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di continuer dem génn ànd ak ñi nga xam ne ñooy saxaabaam yi minal muhaajiriina wal ansaar ci yoon bi am ci kaw kaw yooyu ñoo xam ne dab nañu ko waaye fi ñu yemoon mooy bi muy dem comme ni ñëwee ci riwaaya yi ñu la waxoon dafa yónni ci kanamam ku jiitu comme ni mu ci saxiixu imaamul Buxaari yi boo demee foofu dinga ko fa fekk na ko noonu musnadu imaamu Ahmad bi isnaadin rijaaluhu thiqaat mu jaar ci riwaaye imaam ibn isxaaq te imaam ibn isxaaq indi na ko ci su ci siiraam bi mais foofu tuddul exactement clairement que ni ki yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da ko yónni woon comme niñ ko gisee woon ngir mu jiitu nekk aynan lahu ngir mu koy xoolal di ko baliser le terrain xoolal ko ca kanam ana waa Quraysh na gaaw ca waa Quraysh xool ana bi ñu yégee mbir mi naka lañuy réagir kooku nag imaam ibn isxaaq moom dane woon bishr bishr la tuddoon waaye imaam ibn hisham nee na la ñu waroon a def tey insha allah tarjamaam door a continuer ci nettali bi insha allah moo doon busru ibn sufiana ibn amr ibn awaymir ibn sirma ibn abdillah ibn qumayr ibn xubshiya ibn saluul alxuzaayi looloo doon turam di busru ibn sufiyaan di doomu ku ñuy wax sufiyaan ay maamam di jàll ba ci waa banu xuzaa ci al waa banu xuzaa la bokk alxuzaayu imaam ibnu isxaaq raxmatullaahi aleyhi moom dane bishr bishr ibnu sufiyaan al kaabi waaye imaam ibn hisham nee na wa yuqaalu busru nee na nag du bishr am na nag ñu ne du bus du bishr waaye busru la tudd te wax jooju imaam ibn hisham wax moom la ko mel ni ñoom imaam alxaafid ibn dal di dëgëral ndax moom mën nañu def tarja ba ñuy def tarjamaam busru ibn sufyaan lañ ci def defuñ ci bishr ibn sufyaan imaam euh, al euh, imaam imaam euh, kii bokk <coughs> al-Haafiz ibn Abdil ci al-Isti'aab nee moom Busr ibn Sufyaan mu ngi tuub ci sixième année bi mu ne ci sixième année bi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom mi ci la tuub ah. kon sixième année bi bi mu tuubee ci la foofu ca la bi am ci riwaaye yi nga xam ne moom la kon nekk ci Fatxul yi naka noonu inda imaami ahmad ci sanad boo xam ne góor ñu dëgër nañu imaam ibn isxaaq tudd na ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu ne moom la yónni woon keroog bi muy génn di dem xudaybiya ngir dem umra moom la yónni woon di busr ibn sufiyaan ngir mu jiitu daldi xooli ana mooy réaction waa quraysh bu ñu déggee ne mu ngi ñëw moom la imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi wa an abiihi di nettali mu jële ko ci sëriñam di imaam az-zuhri moo tax mu ne qaala az-zuhriyu mu ne imaam az-zuhri da nee na wa xaraja rasuulullah xatta sallallahu alayhi wa sallama xatta idaa kaana bi usfaana laqiyahu Bishr ibn Sufyaan al-Ka'bi mu ne yonent bi aleyhi imaam az-Zuhri de nee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw yi ñu gisee armaal na ak julli ji mu def armaal ak lenn li ëpp ci saxaaba yi mais ñenn ñi armaaluñu bi ñuy dem Xudaybiya ngir umra muy continuer di dem ba ni muy àggee bërëb buñ naan Usfaan wa Usfaan mawdi'un bayna Madina benn bërëb la bu nekk diggante Makka ak Medina Makka nag la gina a jege mu ne bu mu àggee foofu ci la dajee ci la ko dabe Bishr ibn Sufyaan wax naa la imaam ibn Isaaq moo ne ñu ne Busru kon mooy kooku ca riwaaye yéene woon moom la yónni kon ba muy agsi Usfaan fekk na moom àgg na ba gis Quraysh lan lañ nekk léegi nag mu ñëw di rendre compte yonent mi aleyhi salaatu wassalaam mu ne ko fa qaala mu ne yaa rasuulallah mu ne ko yow ndawu yàlla li haadihi qurayshun qad sami'at bi masiirika fa xarajuu ma al'uudhu al-mataafiil mu ne ko yow ndaw yàlla li kat haadihi qurayshun quraysh yëgal ne quraysh nga ci sama ginnaaw di ñëw soreetuñ ñu ngi fii soreetuñu ñu ngi fii nii di ñëw ñoom waa quraysh li leen génn nag qad sami'at bi masiirik Quraysh dafa dégg ne yaa ngi dox jóge Medina di ñëw Makka ngir umra ñu daldi génn takku ba dëgër armée bu baax ànd ak njaboot yépp nag moo tax mu ne ko fa xaraju génn nañu maahumul uudul matafil ñu ngi ànd ak géléem yoo xamante ne nii dañuy door a am doom fees dell ak soow waaw almatafil mooy yaay yi nga xamante ne nii dañuy ànd ak seeni doom loolu nag soit mu jublu ci ne dañoo ànd ak géléem yi nga xam ne dañoo fees dell ak soow ànd ak seeni doom ngir tey moom xare bii daje gi ñuy dajeeg yow lu mu laaj bu ko defee mu nekk seen provision ñu man di ratt ci soow mi te duñu génn duñu jóge fii lu dul ñu delloo la dox sa digganteeg fi nga xam ne mooy alkaabatul musharrafa loolu mën naa tekki lool waaye mën na cee jublu tamit la fait mu wax lii mu jublu ci ne Quraysh dafa génn ak jigéenam yi ak doo ak seen doom yi ngir génn ak seeni jigéen ak seeni doom ngir ñu tenir tey fii nii bu ñu dajeek yow jàmmarloog yow kenn du daw waaw comme nañ defoon ca ghazwatu Uhud ëndaale jigéen ndax ku nar daw nag tourne gis sa femme nag ah nga xam ne nag lii nag day ñaaw nag dee sax ko gën waxatuma la ak xale yi waay waay bu ma dawee ëllëg lan lan lay nekk seenu way waay ñu ànd ak ñoom ñépp loolu mën na koo tekki kon mu ne ko moom seydina Busr ibn Sufyaan ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Qurayshien yii di ñëw sama ginnaaw ndax dafa dégg ne yaa ngi dox jëm si fii ñu ngi génn nag ànd ak lañu yor ci ay gëléem ak seeni njaboot jigéen ñaag gone ñépp lañu àndal waaye qad labisu juluudan numuur wa qad nazalu bi di tuwa yucaahiduuna allaha laa tadxuluha calayhim abada wa hada xaalidu bnu lwalid fi xaylihim qad qaddamuha ila kuraa al-ghamim mu tegal ko ci ne ko te ñoom qad labisu juluudan numuur waa Quraysh ñu ngi sol gis nga yéere yi segg yooyu mooy ñoom yére yi sol deru segg lañ ko defare panthère yi ak yooyu seen mooy ne ngir lan ngir wane seenu njàmbaar ak seenu noonoo que ne tey moom dem ba jeex la xare bi moo tax mu ne ko xat labisu juludan numur ñu ngi sol yéere yi der yoo xamante ni nii yu panthère yi la ak segg yi waqad nazalu bi di tuwa bi di ñu ngi nag wàcc ñu ngi fii sorewul ñu ngi du tuwa foofu lañ def escale taxaw di la xaar bala ngay agsi ci dëkk bi maa ngi leen bàyyi nag yu'aahiduuna allah ñu ngay jël pacte ca kanamu seen ca kanamu yàlla naan laa tadxuluha alayhim abadan kene yow doo dugg dëkk bi tey ñuy fekke ñuy amul dund nga dugg Makka tey loolu mooy li nga xam ne manu ne te jël nañ ci pacte ca seen kanamu boroom mu ne ko nag am na beneen wa hada Xaalid ibn al-Walid fi xaylihim mu ne ko nag Xaalid ibn al moom moo ma gën jege sax que waa Quraysh ndax Quraysh ñoom ñu ngi campé ci Dhu Tuwa kanta Xaalid ibn al-Walid mu ngi fii jege na mu ngi nële fii xaylihim moom moo nekk moo diriger seen fas yi la cavalerie moom lañ teg ci kanam man huwa Xaalid Xaalid xam na ay exploit woon gis nañ keroog Uhud ni mu changé Euh, euh, euh, traamu situation bi gis nañ keroog ni mu def ba waa Quraysh jàppee ne perte nañu sànk nañu ndax tàmbali nañ ñu leen di def nañ leen defoon Badar waaye ba ñooñu wàccee Seydina Xaalid ibn al-Walid temps yi tuubagul ne leen déedéet mu dem contourner yéeg ci montagne bi faagaagal ña fa ne ak ñam àndal daldi nag tiim jullit ñi far xare ba daldi wëlbatiku a'zamu farisin min qurayshin ginoon a màgg ci cavalier bu newoon quraysh mu ne nag moom nag lañ jël parce que quand on change pas une équipe qui gagne équipe buy gagner kenn du ko change suñu dernière laalanteeg jullit ñi réellement Uhud ñoo gañe woon te ki taxoon ñu gañe te yoroon fas ya mooy Xaalid ibn Walid comme que tey ñëwaat nañu nañ jëlaat Xaalid tegaat ko seen kanam ñu xool moo tax mu ne ko wa hada Xaalid ibn Walid fii xaylihim mu ne ko te Xaalid ibn Walid dañu nii nag di ñëw moo jiite seen fas yi moo jiite seen gawar yi qad qaddamuha ila kura'il ghamim ñu ne ñu ngi ko jiital nag ci bërëb boobu nekk diggante Makka ak Medina ci Hijaaz foofu mais Makka la gën a jege comme niñ ko gise woon ñu ngi ko jiital ila Qura al-Ghamim mu dem Qura al-Ghamim jiitu waa Makka ngir njëkk a dajeeg yow bala ngay agsi ci ñoom loolu la Seydina Busr ibn Sufyan alkaabi daldi egge yonent bi aleyhi salaatu wasalaam def na mission yoon yónni nañ ko ngir mu jiitu ji laata ñuy agsi nan mooy réaction Quraysh amul dara luñ ci bàyyi amul dara luñ ci bàyyi comme euh, c'est il était un excellent observateur mu xool lépp indil yonent bi alayhi salaatu salaam nag yëgal ko nag tegal ko lépp ci taabal dina ko nag dugg suñu dugg Makka nag lii wa ñuy gaaral mooy du nekk loo xam ne lu yomb noonu lay doon ci gàttal fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ko Busr ibn Sufyaan waxee loolu mu ne yaa wayxa Quraysh laqad akalathumul harbu maada alayhim law xallaw bayni wa bayna saa'iri al-arab fa inhum asaabuunii kaana daalika alladii araaduu wa in azharani allahu alayhim daxaluu fi lislaami waafiriin wa in lam yafcaluu qaataluu wa bihim quwwa famaa tadunnu quraysh fa wallahi laa azaalu ujaahidu ala allah ala alladhi ba'athani allahu bihi hatta yuzhirahu allahu aw tanfarida hadhihi saalifa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi ne yaa wayxa Quraysh ay waay toskare ñeel na Quraysh waay laqad akalathumul harb Quraysh moom ñoom guerre mu ngi leen di jeexal di leen lekk kenn par kenn xoolal saa bu ñu tëddee rek ne dañuy xaret ñun te nu mu man di demee mooy ay kilifa yu bari dinañu ko dinañu ko mànkele buñ buñ ñëwee xare si ay na Aba Jahl ay na Abu Jahl ay na Utba ay na Abal Bakhtari ana ñooñu ñooñu ana ñu waa wayha Quraysh laqad akalathumul harb ñoom de ah xeex xeex dina leen jeexal waay waay xeex lekk na leen xare waa ñoom ban lan mooy seen problème mada alayhim lan moo doon nekk seen problème lan mooy nekk seen kaw law xallaw bayni wa bayna sa'iril arab lu leen teewoon ñu bàyyi mag arab yi li des ña arab yi ñoom gëmuñu nañu toog bàyyi mag man man dëkkuma leen xare ndax jullit ñi mooy boo seetloo xare yi Quraysh xare yi ñoom ñoo ko waral ndax lan nga ne ma mee Badar Badar bon Badar julli ñu ñoo dem di leen kar ñu ne ah, lan lañ doon kari lan lañ doon nangu yi se njëgg moo xam ne seen alal la ñu génne leen Quraysh seen alal waa Quraysh dajale ko di ci commerce mais loolu lañ doon nangu c'est légitime oui diw jël sama alal ba pare di romb suma buntu kër di ci commerce bu ma amee doolay nangu ko nu may def mais dama koy nangu xare ba ja topp kay abu jëli na tax xare am ndax abu sufiyaan neewoon na leen dellu leen ndax man laqad najjallahu ayrakum bur yàlla daal dinay muccal li nga xam ne mooy seen njëgg mi seen caravane bi kon ñibbi leen abu sufi abu jëli na bay ne fenn duñu dëpp fenn xatta narida badran waaw wa nusqal xamr wa nakulul jazur wa tasma'u bina al arab abu jahlin wax keroog fenn lañu delluwul waaye abu sufyaan mi la yónni yow demal nga ne ko ta dem fëre ñëwuñu duñu def lu xatta narida badran suñu suñu cadence bi dinañ ko continuer suñu marche bi ba àgg Badar waaw waaw pour lan Abu Jahl hatta tasma'u bin al arab ba arab yi dégg la mobilisation extraordinaire de Quraysh waaw bu ñu fa demee nag ñu déployer notre force ak suñu dangar waaw wa naqulul jazur wala al ñu daal di rey gëléem yi noos wane laa feet nit ñi xam ne ñun boroomu doole lañ côté économie waaye côté côté côté côté côté arme côté militaire wa nusqal xamru ñu daal dañuy servir alqiyaanu wa ta'zifu bin alqiyaan ñu daal dañuy servir sàngara waaw ce sera une fête jamais enregistré dans la les annales de de de de de de l'arabe yi waaw wa ta'zifu binal qiyan musiciennes yi daal di ñuy wayal ça sera un concert géant waaw en plein air à Badr léegi pour lan Abuja fala yazaluuna arab yi dégguñu nag fala yazaluuna yahabuuna na abada ba arab yi dégg suñu force bi ñu fi déployer duñu deñ nag dootuñu deñ ba dañuy sàngoo suuf ñoom fu ñu déggee Quraysh ku balaa rey sa ñëw gaa abal foofu ñu tàppet ñu xof ñu ragal ñu ba faw kooku kay moo indi woon xare bi Uhud ñoom ñoo ko takkat ne dañuy ñëw di jël seen revanche ne dañuy fekk jullit ñi ñoom seen i seen yéene newul woon dem Uhud Medina lañ doon dem yonent na saa saam karleen comme nañ ko gise woon comme Quraysh Ahzab keroog gis nañ ñoo ñëw ne dañuy xeex si ba Amr ibn Abd Wudd al mujrimu shaqi daal di fay dee kon yonent bi alayhi salaatu salaam ne ñii yaa wayha Quraysh waay waay waay waa Quraysh ay Quraysh ñoom daal lii dañ ko bëgg a jàppe rek laqad akalathumul harb bu ñu muusoon de dinañ xam ne geeram leen di jeexal xare ak tamit dangay dem ba mbiri maar dëkk boo xamante ni nii xare kese ngeen di def at mu ne presque yéen ngi waajal ay xare te fu ngeen fa demee ñàkk lu bari ana moo tee ana moo teewoon ñu dox sama diggante ñu dal di jóge sama diggante libéré sama digganteeg ñeneen ñaara bi ñoom gëmuñu nañ bañ a gëm nañ ma bàyyeeg ñoom rek ma man ma daal leen woo fa inhum asaabuni bu ma yeneen arab yi jàppee daal dal sama kaw ba l'islam bi mu indi jàllul doxul ndax yeneen arab yi d'accorduñ ko te tamit nanguwuñ ma fiy woote te dugguñ ci rejeté ko ba daal fa fay rey mais kaana alladhi araadu loolu lañ bëggoon waa Quraysh xam nga lu mel nii am na ku leen ko mas a wax am na ku leen ko mas a wax am na ku leen ko mas a wax keroog ba nga xamante ne nii ah ca ñuy waxtaane mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xamante ne nii ca lañu toog Makka fekk yonent bi aleyhi salaatu salaam a nga Makka Quraysh def lu ne mujjul fenn Seydina Hamza doon dóoru tuub Utbat ibn Rabi'a waxoon na leen même discours lii ndax keroog Utbat ibn Rabi'a boo fàttale ko mooy bi mu leen ne yéen waa Quraysh kilifa la woon min ashrafihim lu ne def nañ kook Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ça ne sert à yi ça n'a rien léegi dangeen dama leen di ñaan ngeen may ma ma dem wax ak moom proposer ko ay mbir amaana mu nangu ci benn gaa yi ne ko dox nañ la suñu aval ya Utba idhab fatakallam Muhammada demal nga wax ak moom bi demee wax li muy wax yonent mi sallallahu alayhi déglu ko ne ko afarata ya Abal Walid ndax pare nga yow Abal Walid mu ne waaw mu taril ko suuratu fu dibi suuratu Fussilat ba fa in a'radu aaya yooyu léegi ban ñu lan leen wax gars yi dañ ko gis ne laqad dhahaba abul abul walid bi wajhin laqad raja'a abul walid bi wajhin ghayra alladhi dhahaba bee ñu ne abul walid mii de xar kanamam gii mu ñibbisee bokkul ak bi mu demee woon mu ñëw ñu laaj ko loo fa jële mu ne man daal li ma gis mooy ñu dox di ñu ñu daal di libéré diggante Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ak arab yi nañ ko bàyyi tout tranquillement ak i mbiram ñun ñu nekk ci lim ne moom mu nekk ci lim ne léegi bu ko arab yi dëggalee nangul ko mbir mi moom mu moom mu féete kaw arab yi ba ñépp nangul ko ñun ñi ay mbokkam la ñoo bokk deret ñoo bokk lépp ñu daal di ciy ñëw dugg noonu du nekk lu dul suñu honneur bu dee nag dañ koo bàyyi noonu moom arab yi arab yi noot ko faagaagal ko jële ko fi mais loolu moom lañ bëggoon gaa yi ne ko laqad saxaraka wallah abu jahlin ne ko wat naa ci yàlla ne yow kii dalaa njibar waaw pourtant loolu noonu kooku xot ba waxoon lu mel noonu la leen yonent mi alayhi salaatu salaam wax ana moo tee ana lan moo tee ñu dox sama diggante bàyyi ma ak arab yi ñoom bu dee ñooma noot kaana alladhi kaana dhalika alladhi araadu loolu la waa Quraysh yàgg bëgg loolu moo doon seen bëgg-bëgg waaye nag wa in adharani allahu alayhim daxalu fi islaami waafirin bu dee yàlla nag dafa def man ma gañe leen arab yi li des ci arab yi féete leen kaw l'islam féete kaw mais ñoom ñu ñëw dugg ci l'islam nekk ñoo xam ne ñu am ngañaay lañuy doon hein waaye mu ne nag yii nii lan moo tey deful nii waaye wa in lam yafalu bu ñu ko deful qaatalu wa bihim quwwa wa in wa hum wa qaatalu mooy ne ah wa bu ñu ko deful nag moom yonent mi aleyhi salaatu salaam jël na mooy dogoon këne dogu na këne buur yàlla dina ko dina ko dimbali ci kaw waa Quraysh même bu dee ne dañoo continuer di xare bu dee dañoo bàyyi loolu lépp nag di continuer wat naa mooy dogu na këne buur yàlla da koy da koy sa yansuruhu wa yudhiruhu ndax lool mooy digub yàlla waaw kon lool la mu ne fama tadunnu Quraysh ba léegi yonent bi aleyhi salaam di réagir ci li ko Busr ibn Sufyaan ñëw daal di wax mu ne fama tadunnu Quraysh waa Quraysh ñoom lan lañu yaakaar lan lañu njort fa wallaahi nañu yëg ni laa azaalu ujaahidu ala alladhi ba'athani allah bihi hatta yudhhirahu allah aw tanfarida hadhihi saalifa mu ne ah lan la waa Quraysh njortal lañ foog maa ngi wàcc yàlla ne man alayhi salaatu wassalaam bi laa azaalu ujaahidu ma deñ di xare ala alladhi ba'athani allahu bi ci lislaam bii ma yàlla yónni maa ngi wàcc yàlla du ma deñ di ci kër kër di ci xare di ci jihaad hatta yuzhirahu lu dul buur yàlla féetale ko kaw aw walla boo ko rek tanfarida hadhihi saalifa mooy sama baat bii ñu daal di koy dagg mooy ne ñaar yooyu am moom fekk maa ngi yàlla may doxum dund ci ci ci kër kër ci luy jëmale lislaam fi ko yàlla nam ma jëmale falaa falaay ne wala rek man moom sama ma wéet ci sama xabru mooy ma génn àddina fekkew ma ko waaw walla lii xam nga yeneen ma saab saab mooy dëgg boo ci newee da constant boo ci newee da constant xam nga keroog xoolal rek yàlla allah avant lii lépp di am avant lii lépp def am muy am saxaaba yi ko àndal waa minal muhajirina wal ansaar ba ñu formé di dem jóge Medina di xare yi fi jàll yépp ñuy dem ngir umra ji ci sixième année bi Hudayfa fële Makka laata lii yëpp di am yaa ngi fàttaliku ba mu ne mag te bàyyi di xam Abu Taalib ne woon ba waa Quraysh ñëwee sonnoon ci nag ci jëflante ji joxewul dara ñu ñëw di ko proposer ay proposition waaw naan ko bu dee dangaa bëgg nguur def nañ nga nekk suñu mbuur Muhammad maliku Quraysh sallallahu alayhi wa sallam bu dee alal nga bëgg ñu dajaleel la ku ñun ñépp ku nekk dajaleel la loo xamante ne nii bu ñu la daja li ñu dajale yépp buñ la ko joxee yaay ëpp alal kenn ku nekk ci ñun bu dee nag soxna su rafet nga bëgg ñun dinañ xool ki dàq ci biir Quraysh ñu takkal la ko wax li ñu wax lépp ñëw daal di koy proposer bàyyi te xam di Abu Taalib bam naan law wada'u law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasaari ala an atruka hadha ma taraktuhu hatta yaqdiya allahu bayni wa baynahum aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam waaw mu naan leen yaa ammu ee yow sama baaytex fekk ñoom Abu Jahl ñëw def proposition yi comme ni nga xam ne xadis boobu nag bi wér mooy bi nga xam ne moom la grand frère Seydina Ali ibn Abi Taalib daldi woon euh, kii euh, euh, solo boobu mooy bi dëgër mooy bi mu nee ko mooy bii nii ma wax nii boobu xadiisul da'if la mooy bi siiw nag mais xadiisul da'if la bi wér mooy bi nga xamante ne nii lu tax tur bi ñëwul ah, waaw kay Aqil Aqil ibn Abi Taalib moom moo ko fekke ne yonent mi alayhi salaatu salaam boobu moom wér na comme ni imaam al-Haythami waxoon ci al maj Majma'u Zawaa'id mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dane dane bàyyiti xam est que gis ngeen jant bi waaw mooy mu joxoñ leen jant bi lool mooy foog jant bàyyi am man du bàyyi te maa dund man du bàyyi lii ma yàlla yónni waaw ci riwaaye bay ma njëkk a wax buñ jëloon jant bi teg ko ci sama loxo bii jël weer bi teg ko ci sama loxo bii mooy defal ma lépp may buur di bummi waaw ma jant bi te xam nga ne moos ku moomoon jant bi yow kenn du la ëpp nguur ci kaw suuf waaw tu fais le le xawma lan et le beau temps la pluie et temps waaw bu la neexee rek nga naj mbir mi ne gaa ah dangeen may fontoo ba milliards yi ma leen di laaj manu ngeen koo mobiliser man yóbbu naa sax jant dootu ngeen leer ay waay kon dina bari ci kaw suuf ay waay où sont les pauvres où seront les pauvres ñoom gis jant seen mbay du baax dara du baax ndax benn multinational wala benn benn benn benn mustabid ab dictateur bu mag moo koy yor toog nag ci xolu nit ñi farankolaay ci seen xef yi waaye buur yàlla moom yooyu moom du ko jox kenn wa shamsu qaddarnaahu mana qaddarnaahu manazila wal qamara bopp wa shamsu tajri li mustaqarrin laha waaw loolu moom borom bi du ko jox kenn mooy ne gis nga loolu mu leen waxoon ne lu ngeen man di def loolu lépp bu ma ko moomoon saay du tee man may def lii lu dul xattaa lu dul ma génn àddina duuna xattaa lu dul buur yàlla def mu àgg fi mu war a àgg aw amuta duuna wala boobu ma génn àddina duma ko fekk loolu la waxaat ñi lan leen waxoon waxoon ko seen ponkal yu kaccoor ya ñoom Utba ak ñoom Abu Lahab Abu Jahlin loolu la waxaat gaa yi mu ne leen kon waay waay maada tadunnu Quraysh Quraysh ana lan la foo na leere fa wallaahi maa ngi waat moom mi nga xam ne soxlawul waat laa azaalu duma deñ ujaahidu ala alladhi ba'athani duma deñ di jihaad ci li nga xam ne moom la ma sama boroom yónni xatta yudhirahu Allah lu dul buur yàlla def mu féete kaw leneen aw tanfarida walla boog mu dog haadi saalifa sama doq gi ginnaaw loolu mu ne summa qaala man rajulun yaxruju bina ala tariqin gayri tariqihim allati hum biha léegi mu laaj ginnaaw loolu bi mu tontoo loolu kon Seydina wax ko bi Busr ibn Sufyaan waxee lool mu ne leen ana kan moo ñuy génne dugal ñu jëlal ñu beneen itinéraire bu bokkul ak itinéraire bi nga xam ne bu ñu fa jaaree dajeek ñoom ndax Quraysh xam nañ instant bii ñun fiñ toll fi ñu taxaw nag di ñu xaar ak fi Xaalid ibn Walid nekk kan ana kan mooy taxaw kan moo ñuy changer l'itinéraire génn ak ñun wom euh, tegtal ñu weneen yoon woo xam ne bokkul ak ñoom bi ñu ne waaw léegi laata ñuy àggale foofu mooy kon loolu la toon Seydina Busr ibn Sufyan mi nga xamante kon moom la yónni woon ah moom Seydina Busr ibn Sufyan al-Khuzaa'i raxmatullaahi radiyallahu taala anhu wa ardaahu kon a ah, loolu lañu am ci nettaleem moom seydina busru ibn sufiyaan alxuzaaniyu radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'wa kon yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne ginnaaw bi mu waxee loolu moom Busr tontu ko lool mu ne kon ana kan man rajulun ana kan mooy ki nga xamante ne ni kan moo pare te xam yoon wi yaxruju bina ala tariqi ghayri tariqihim alladhi hum biha kan moo pare te xam yoon wi ngir génn ñu yeneen ñu jaar weneen itinéraire beneen yoon bu bokkul ak ñu teggi jaar weneen yoon woo xam ne dinañ mën a dem ba fa xaram ba te ñoom duñ ñu yëg imaam ibn isxaaq ne fa xaddatani abdullah ibn abi bakr mu ne fa xaddatani nettali na ma abdullah ibn abi bakr muy sëriñam boobu di abdullah di doomi abi bakr ibn amr hazm anna rajulan min aslam kenn benn góor ci aslam mooy imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi moom tuddul turu kooku dane rekk benn góor ci aslam moom mooy ki nga xamante ne nii ah mooy mooy ki nga xam ne moo moo ne moom man na ko waaye ku mel ni ñoom imaam al yi raxmatullaahi alayhi ñoom tudd nañ waa jooju wax nañ kooku nan la tuddoon te moo doon naajiya mu ne naajiya la tuddoon kooku noonu ibnu jundub te naajiya bii nii ci yoon bi sànq ñu ngi la wax ci jataay biy weesu kene yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa génne li nga xamante ne mooy alhadiyu yi nga xam ne mooy gàtt yi muy dem di sacrifier fa nga xam ne mooy sa Kaaba naajiya bii mooy ki nga xam ne moom la defoon mu jiite gàtt boobu moom nag ah di naajiya moom turam moo doon naajiyatu ibnu jundub ibnu umayr ibnu ya'mar ibnu daarim ibnu waa'ila ibnu sahm ibnu maazin ibnu salaamaan ibnu aslam al aslami looloo doon turam di naajiya ibnu jundub ibnu umayr ibnu yaamar bokkoon waa bani aslam kon ah moom ñoom imaam ibn imaam al-Waaqidi raxmatullaahi alayhi nee nañu keroog moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon jiital mu yoraloon ko li nga xam ne mooy hadyoom bi muy dem Xudaybiya gàtt ya mu waroon a rendi foofu fële sacrifier ko ca Kaaba ga mu ngi ko joxoon naajiya bii nii euh, radiyallahu taala anhu mu boole ko ak ay jeune ci waa aslam moo tax mu ne summa qaddama rasulullah alayhi wa naajiyata ibn jundub bil hadyi ma'a fityaanin min aslam wa ma'ahum hadyul muslimiin ñu daldi mu ne yonent alayhi salaam keroog bi muy génn moom mii di naajiya la ibnu jundub jox ko mu daal di yor mooy moom yor hadyu yi bokk la ki mu jiital ne ko yow demal nga xoolal ma waa Quraysh ci lan lañu nekke noonu kooku mooy Busr ibn Sufyan kii moo yoroon li nga xam ne mooy ku nekk dafa amoon mission boo doon dox moo doon wommat li nga xam ne mooy gàtt gi di leen toppatoo ngir jële leen Medina ba Makka mook ay jeunes yoo xam ne ci tribeem la bokk di waa aslam ñu yor yu yonent mi aleyhi salaam ak yu jullit ñi ah léegi nag bi nga xamante ne nii ci la busru mu yónni woon ne ko demal xoolal ma waa Quraysh ci lan lañ nekk bala maa agsi buñ déggee ne maa ngi génn bi nga xam ne ci la ñëw daal di koy rendre compte yonent bi aleyhi salaatu wa salaam tontu ko luñ mu koy tontu ba pare mu ne léegi comme que waa Quraysh ñoom ñu ngi ci yoon bi di ma xaar ana kan ci ban góor moo pare ngir daal di may yóbbu ñu jaar beneen itinéraire changé yoon ba boo xam ne waa Quraysh duñu gis am na ci boroom xam-xam yu ne kooku imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi dane rek fa xaddatani moom nettali na ma abdullah ibn abi bakr sama sëriñ abdullah ibn abi bakr anna rajulan min aslam kenn benn góor ci aslam qaala moom moo tontu am na nag yeneen riwaaya yi yoo xam ne duy imaam ibn isxaaq yoo xam ne nañ naajiye bii la moom moo ne ana yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa mu ne ko man yow ndaw yàlla li man pare naa man xam naa yoon wi xam naa yoon wi mën naa laa teggil yoon woo xam ne waa Quraysh fi ñu taxaw du ñu xaar ak Xaalid ibnul Walid duñ gis mu ne ko man yow ndaw yàlla li maa lay changer l'itinéraire mu ne fa salaka bihim tariqan waaran ajral mu dugg ñoom nag yoon woo xamante ni bu bu sinueuse la une route sinueuse mooy yoon woo xamante ne nii du yoon wu neex non du yoon wu neex de noonu moom laal bu doon ab tali la dañ naan bu bari rang-rang nen bii gëléem yi ñu yor fas yi pour ñu jaar fa bu difficile la mais comme que da ngay teggi du yoon principal mais rek dafa xamum dëgg-dëgg yoon bi ndax loo ko xamul mënoo xam yooyu raccourci yi ak yoon yi nga xam ne boo bañee ñu gis la fa ngay jaar kon mu jaar ci yoon woo xamante ne nii waaran ajral boo xamante ne nag bu bari xeer la yoon wu bari xeer te nag xaree jaar waaw wala boo nee ajrad am na benn riwaay boo xam ne ajrad la wax mooy boo xam ne dara saxu fa bayna bi ci xur yi ci diggante xur yi fa lay jaar ñoom waaw mu ne fa lamma xaraju minhu wa qad shaqqa dhalika ala mu ne nag bi nga xamante ne ci lañu génn foofu fe mbir mi nag wax dëgg yàlla seen fii yi nii kii leen jaarloon ak mbir mi metti lool nag waaye jullit ñi moom am ci coono gu metti waay ndax xam nga loolu moom foog naa nit ku ne xam na ko waaw dawalkat yeeg doxkat yi xam nga booy randonnée moom ba jaar yenn itinéraire yi les randonneurs xam nañ ci dara yoo xam ne li naqaree dox la boo fa jaaree moom boo mayul tarxiis yu ne diñ ko def daanu yi surtout fu bari xeer xeer yi tarxiiseeg daanu yi dina ko kii teg sa tànk waddaat mu ne nag moo tax bañ fa jaaree mbir mi tar lool waaye ci jullit nekk benn kii bu metti mu ne ah fa afdaw ila ardin sahla inda munqata'il waadi ñu daldi nag agsi biñ jógee foofu ñu agsi ci suuf soo xam ne su nooy la bu neex a dox fa nga xamante ne ni fala xurwuy doge fa xurway doge mooy léegi nag ñu génn ci période kii foofu itinéraire boobu qaala rasulullah mun a yonente mi aleyhi salaatu wassalaam ne quulu nastaghfirullah wa natubu ilayhi ne nee leen yéen saxaaba yi wax leen lii nastaghfirullah ñu ngi ñaan jéggal buur yàlla wa natubu ilayhi tey tuub jëm ci moom fa qaalu ñu ne ko zaalika ñu daldi wax lool mooy bi mu leen waxee qulu nastaghfirullah wa natuubu ilay ñaan leen nee leen nastaghfirullah ñu ngi ñaan jéggal suñu borom wa natuubu ilayhi tey tuub jëm ci moom fa qaalu ñu daldi wax loolee fa qaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen wallahi innaha lal hittatu allati lal xittatu allati curidat ala bani israil fa lam yaquluha mu ne leen nag ah maa ngi waat ci yàlla lii de mooy xitta boo gële ñu daldi woon gaaral waa banu israil d'accorduñ ko xam nga da ngay dégg ci alquran euh, bi alquran di wax lool waa banu israil bañ leen ne dugg leen dugg leen ci kii bi wa id qulna wa id qulna adxulu hadihi alqaryata fa kulu minha xaytu shittum ragadan wadxulu lbaaba sujjada wa qulu xittatun nagfir lakum xataayaakum wa sanazidu almuxsinin gaay nuñ def fa baddala alladina zalamuu qawlan gayra alladi qiila lahum fa anzalnaa ala alladhina zalamu rijzan min as-samaa'i bima kaanu yafsuqun mooy waa banu israil yeneen xam nga dañ leen bañ nee dugg leen ci dëkk bi walla dëggu leen ci dëkk bi bu ko defee fa kulu minha ngeen lekk la fa nekk meññeef yaa xéewal yi yépp lum leen neexe nag amul amul amul amul amul limite ñu ñu daganal leen lekk leen sans di am état de cause ak état ay conscience ak yooyu déedéet te nag ngeen dugg bu ngeen dugg ci buntu dëkk bi ah ngeen na nangeen nangeen ngeen na ngeen ngeen sujjóot mooy ngeen wommat ngeen ngeen toroxlu ragal te toroxlul ngir yàlla waqulu xitta te nangeen wax ne buur yàlla ñun de liñ lay ñaan mooy nga daal di ñuy sippil suñuy bàkkaar suñuy ñaawteef yépp nga rotal ko daal di ñu koy jéggal suñu boroom ne bu ngeen defee lool nafir lakum dinañ leen jéggal xataayaakum seeni ñaawteef seeni bàkkaar wasana ziidu almuhsinin te dinañ yokk duñu yem ci waaye ñi nga xam ne ñoo gina rafetal ci yéen dinañ leen yokkal waaye gaa yi changé ah. gaa yi changé lañ leen waxoon waaw ñuy wax leneen ñu naan xinta sawaay ngir ngir ñaawal Seydina Muusa li suñu bo yonent mi alei saatu nag loolu noonu alayhi salaam loolu noonu la doon la doon la doon la wax ne maa ngi wàcc yàlla ne lii mooy mooy la nga xam ne moom lañ waxoon hadi lal xitta li nga xam ne mooy coono gi ngeen fi am nii coono bànneex la ndax amul benn coono bu ngeen fi am lu dul day sip sippi seeni bàkkaar day rotal seeni bàkkaar comme si ni leen ngeen mujj benn bàkkaar dootu leen topp mu ne nag loolu lañ mooy waat naa ne mooy lu mel nii lañu gaaraloon waa banu Israël ah loolu nag ñoom daldi wuñ koy d'accord daldi wuñ koy d'accord yéen nag d'accord ngeen ko ndax bañ leen waxee def leen def ngeen lool kon loolu la kii ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam ibn isxaaq ne qaala ibn shihab mu ne imaam ibn shihab nee na fa amara rasulullah sallallahu alayhi wasallam annaasa fa qaal mu ne usluku zaatal yamin mu ne leen nag dugg leen jël leen seen yoon wi nga xam ne moo nekk seen seen ndejoor bayna dhahray al hamdi fi tariqin tuxrijuhu ala saniyati almiraar almuraar mahbit alxudaybiya min asfali makka mu jox leen ne leen nag jël leen seen càmmoñ bayna dahray alxamdi loolu ab bërëb la loolu bu turu benn bërëb la bu tudd noonu muy waadi xamd léegi mu ne ko mu ne leen nag bu ngeen jëlee foofu bu ngeen jëlee foofu fii tariqin ci woo xam ne tuxriju moo leen génn ala saniyatil muraar ci saniya al muraar foofu it bërëb la mahbital Hudaybiya nga min asfali mag nga xam ne Hudaybiya ngay wàcc même loolu noonu ah Seydina Naajiya solo nañ ci moom këne moom moo yóbbu jullit ñi foofu moom moo tegtal ki nga xam ne mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci bërëb boobu noonu ndax nee bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la koy tegtal noonu comme ni nga xamante nii moom la ko alxasan ibn sufiyaan raxmatullah alayhi soloowe ci musnadam mu daldi di koy jële ci yoonam ba ci naajiya ibn jundub mu ne kunna bil ghamimi fa jaa rasuul rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallama xabaru qurayshin annaha ba'athat xaalid ibn al jaridata xaylin yatalaqaa rasuulallah fa kariha rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam an yalqaahu wa kaana bihim raxiima fa qaala man rajulun yacdilunaa can ittariiq fa qultu ana bi abi anta wa ummi yaa rasuulallah qaala fa axadtu bihim fi tariiqi qad kaana bihaa fadfaad wa ciqaab fastawat lil ard xatta anzaltuhu ala alxudaybiya wa hiya tanza mu ne moom naajiya mu ne dañu ne woon alxamim mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xabaaru waa Quraysh daal di koy dikkal mooy bi Busru andi woon këne waa Quraysh yónni nañ Xaalid ibn al-Walid mu jiite benn euh, euh, ab cavalerie ngir mu dajeeg moom laata muy agsi ndax comme li mu waxoon sànk loolu gis nañ ko sànk ndax Naajiya dafa ñëw ne leen Quraysh nag ñu nga fee mais yónni nañ Xaalid ibn al ngir mu jiitu mu ne Yonent bi alayhi salaatu bëggula bëggu ñoom ndax lan wa kaana bihim rahima ndax da leen a yërëmoon bëggul woon xare am moo tax mu ne. Quraysh moom akalatuhumul akalatuhumul ñoom de xeex ji na leen jeexal rek mu ne ana kan moo ñuy jëlal beneen yoon wurul yoon wii nga xam ne dinañ fa dajeek ñoom nee na man naa jiya ma ne man jënd naa la sama baay ak sama yaay yow ndaw yàlla li nee na ma jëlal leen yoon woo xamante ne nii yoon woo xamante nii bu yëkkatiku la am a bu sinueuse boo xamante ne nii waaye xaab bu sinueuse te naqaree jaal nee ma ñëw ba fastawat li al ard ba ni suuf si ni ma suuf si dale xatta anzaltuhu di yeme ci man ma daldi ba ni ma koy wàccee alal Xudaybiya ca teen boo bale ndox moo ma la ñu naan Xudaybiya wa hiya Tanza fekk Xudaybiya Eh, dañu ñëw fekk teen bi sawaay daanaka dara desu fi ci ndox daanaka dara desu fa ndax teen la bu tuuti mais ñi yonent ma lay saab saab àndal daanakat mooy ñacc nañ ko bam bam bam bam bam bam bam ñiis ba ba dara desuñu daanaka bi nga xamante ne nii nag ci lañu àgg noonu loolu da gis kon li yonent mi alayhi salaatu salaam li imaam ibn Hishaam euh, ibn Shihaab ne yonent mi alayhi salaatu salaam dub ne usluku zaatal al-muraar mahbita al-Hudaybiya min asfali Makka qaala fa salaka al-jayshu dhaalika at muy kon yoon wi da ngay gis noonu la demee woon léegi ñu jël qatratal jayshi qad xaalafu an tariqihim léegi nag Quraysh affaire bi la leen a bett ñoom dañu jekki ndax yoon wañ doon xaar jullit ñi jaar fa dañu jekki gisuñ leen mais ñu jekki xool gis jullit ñi di jaar beneen yoon mooy ndax yonent ma ne sarsam dafa teggilu foofu muy jaar weneen yoon waa Quraysh daal di gis euh, kii bi euh, armée bi di jaar feneen non léegi waa Quraysh ne bon gis pën poussière bi lañ gis poussière ndax ñu bari noonu bu ñuy dox ak poussière bi xad xaalafu an an tariqihim jël nañ weneen yoonu bokkul ak yoon wi ñu nekk di leen xaar rakadu raji rakadu raji'ina ila Quraysh léegi ñu ñu dellu Quraysh dawal dellu ne kon ñii ñëwatuñ fi ndax yoon wii walay dugal màkk mu ne nag wa xaraja rasulullah yonent mi alei salaam génn xatta ida salaka fi saniyati l muraar barakat naaqatu yonent mi alei salaam génn àggale ba muy àgge saniyatul muraar bi mu àggee foofu nag kii daldi gëléem gi daldi yées fa qaala nnaasu xalaat al al ñi ne o oh, Qaswa mooy jëleen bi mu waroon biñ foofu nag dafa tëdd bañatee dafa yës bañatee dem waaw nit ñi ne ah ñu moo tax ci riwaaya imaam al-Buxaari bi bi xam ne ci la ñëwee hatta idha kaana bi thaniyati allati yuhbitu bi nga xamante ne ci lañ agsi ci saniya boobu mooy foofu noonu ñu war a dal ñuy wàcc nee na biñ foofu boobu barakatil aswa al al bihi raahilatu géléem gi mu waroon daal di yës moom alayhi salaatu wassalaam fa qaala an-naas xal xal nit ñi ne ko naan xaswaa jógal jógal mooy nit ñi façon ni ñuy waxe géléem pour ngir mu jóg waaw ndax rab yi dañu am nuñ leen di kiiwe fas boo bëggee mu raw boo waxee ali loolu du gëléem alif nga koy wax voilà mooy bu nekk ñoom nag ñu naan xal xal ngeen mu jóg fa alaxat mu daal insister bi yës jógul fa qaalu ñu ne xalaatil qaswa ñu ne eh, qaswa de bañ naa jóg mooy dafa dafa siisu comme gëléem goo xam ne dafa bañ ne dematul comme ni mbaam di bañ ne dawatul nga fëgg yar ba sonn la faale ñoom ñu ne nag xalaatil qaswa qaswa looloo ko dal bëggatul jóg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen maa xalaatil qaswa wa maa daaka lahaa bi xuluq walaakin xabasahaa xaabisul fiil loolu mooy riwaaya imaam al Buxaari raxmatullaahi aleyhi mu ne leen maa xalaatil qaswa wa maa daaka lahaa bi xuluq léegi muy défendre jëréen gi Allahu akbar waaw ndax bu ñu waxalee même fas même rab bàyyi ma ñu waxal loo xam ne xamaloo ko lu wuteeg niñ ko xamee dangay dàq loolu ne déedéet mu ne leen nag maa xalaatil al qaswa du jóg te loolu du jikkoom du aadaam maa zaaka laha bi xuluq te loolu du jikkoom walakin li am ba des mooy xabasaha xaabisul fiil li tax mu la taxoon li tax mu yës fii nanguwul a jóg mooy la yësaloon ñayu abraha ba muy dugg fii looloo tax la taxoon ñay ya nangootuñoo avancé yës fii ñoom ñu def lu ne buñ ko jubalee ci kaaba gi mu bañ buñ ko dëppee ginnaaw muy daw mu ne li taxoon gëléem ñay yooyu dugg looloo tax alxaswa bii daldi wuy dem waaw maa xalaatil qaswa wa ma daaka laha bi xuluq walakin xabasaha xaabisul fiil li am ba des mooy la téyewoon géléem yële e, ñayu abraha ya ñooy li nga xam ne ñoom ñoo téye qaswa ba daldiwul dem léegi mu teg ci leen ba léegi lii riwaayu imaam al buxaari bi raxmatullah alayhi mu ne walladi nafsi bi yadi laa yasaluunani xottatan yu'azzimuuna fiiha xurumaatillaah illaa a'taytuhum iyyaaha summa zajaraha fa wasabat nee na mu teg ci ne maa ngi wàcc yàlla walladi nafsi bi yadi maa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom di borom bi subhaanahu wa taala tey de waa Quraysh duñu ma laaj dara laa yasaluni xutta duñ ma laaj dara loo xamante ne moom la ngir màggal kaaba gi yii xormaay yàlla yi lu dul ne dinaa leen ci fekk si dinaa leen ko nangul summa zajaraha ginnaaw gi mu mu mu mu mu mu yëngal bu baax li nga xam ne mooy gëléem gi mu daldi jóg loolu mooy riwaayu imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi bu dee riwaayu imaam ibn Isxaaq biñ newoon mu ne leen maa xalaat wa maa huwa laha bi xuluq walaakin xabasaha xaabisul fiili an Makka laa tad'uunii laa tad'uunii qurayshun al-yawma ilaa xuttatin yas'aluunanii fiihaa silatu raxim illaa a'taytuhum iyaahaa mu ne tey de waa Makka mu ne leen yësul du ne dafa siisu bañ waaye li ko teree dem mooy la tere woon te du jikkoom la tere woon ñay ya dugg biir Makka tey nag waa Quraysh duñ ma laaj benn benn mbir benn loo xamante ne nii lu baax la loo xam ne moom lañ may laaj ngir loo xam ne dafa jëm ci dox mbokk silatu rahim dëgëral mbokk di ko jokk lu dul ne dinaa leen ko jox summa qaala linnaasi mu ne gaa yi wàcc leen ñu ne ko yaa rasuulallah maa bil waadi maa un nanzilu alayhi ñu ne ko ah yow ndaw yàlla fii nga ñu nar a wàcc amul ndox de loolu amul ndox léegi biñ ko waxee lool ana la leen tontu ak nan la mujje incha ñu àggalaale ba léegi tarjama seydina naajiya incha loolu ci jotaay bii di ñëw ñu àggale lool lan la leen tontu biñ nee ko yaa rasulallah ma bilwaadi ma un nanzilu aley fii ñu nar a wàcc kat amul ndox mu tax ñu fi wàcc ana lan la leen tontu loolu lañuy gis inshaa allahu taala ci jotaay di ñëw wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in